خير دين mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim alhamdulillahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaiin assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu mbokk yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen nuyu te di leen ziyaare te di leen baal waq fas yéene àndaat ak yéen ci jataay yi nga xam ne muassasatul Wafa'i bi huquqil imaan moo koy ànd ak yéen ci diirub weeru koor gi tey jii bi ñeenteelu fan bi ñu dalal suñu mbokk sëriñ Cheikh juuf bàyyi ko fële ci Touba fas yéene ñëw bokk ak ñun jataay bi ànd ak ñun jàngat tomb boo xam ne bu am solo la ci wàllu sharia muy wàllu sëy ak lépp loo xamante ni aju na ci euh, niñ ko waxe woon rek bala ñu ko jox kàddu gi mën nañoo wax ne rek fi ñu baaxoo jaarale doomi soxna rek foofu lañu ko jaarale mu tàmbalee njàngum alxuraanu karim fële ci njaareem waaye nag mott mottale ko fële ci xel koom ci sëriñ Xalil Mbàkke moom sëriñ Moustapha Xafsa sëriñ Xalil moom tamit mooy ki nga xamante ne moo ko tàmbali njàngum xam-xam foofu ci Xelkom ginnaaw bi la jóge koom ñëw fii ci Touba continuer ci jàng ak di jàngale rek ubbi foofu daara joo xamante ne ma nga fay jàngale alxuraanul karim ak xam-xam tey jii nag mu bokk ak ñun bi fas yéene ànd ak ñun ci tomb ba am solo ci dund ab jullit ni ma ko waxee léegi muy néegu sëy ak li nga xamante ne moo ci aju kon incha allah danañu xamal sëy buñ ko waxee ci lislaam lan mooy ak teem ak yan njariñ la am ak yan ponk la am ak yan charte la am ñaareel ba tamit dana ñëw ñun ci pas-pas yi nga xamante ne pas-pas yu yàqu lañ koy tuddee dana ñëw ak ñun tamit ba tey ci lu wa aju ci wàllu fase fase ak lépp loo xamante ne aju na ci naka noonu tamit dana ñëw ñun ci jigéen ji bu fekkente ne dafa ko ak borom këram diir bi nga xamante ne moom la war a toog laata muy amaat beneen borom kër ñu koy wax yidda incha allah dana ñëw ak ñun ci tomb boobu ak lépp loo xam ne aju na ci kon waxtaan wi incha allah waxtaan bu am solo bu yaatu lay nekk xam naa ne rek ñu fàttali ne. ñi nga xamante ne andi woon nañ fi ay laaj yu aju ci wàllu fiqh euh, kuréel gi nga xamante ne ñoo mingoo gëstu laaj yooyu ak tontu ko bu fekkente ne waxtu yi may nañu ko rek incha allah ñu tontu tey ci laaj yooyu kon ngir njëkkante waxtu yi dañuy jox kàddu gi Serigne Cheikh Diouf ci tomb bu am solo bii nga xamante ne moom la ñu fas seeni baaxee ñu fàttali mbokk yi rek ne suba Serigne Moustapha Serigne Moustapha Mbaye Sam incha allah. moom lañuy ñuy fas dalal fi jataay bi muy waxtaane xuutul xulóob mooy dundub ab xol kon sëriñ Moussa Mbaye Sam moom la dalal suba insha allah fi jataay bi kon ñu jox kaddu gi sëriñ seex Diouf ci tomb bu am solo bi yàlla na ko yàlla defal taf defal ñu ko wasalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin wa afdalu salaati wa taslimi ala allazi xidmatuhu taalimi ala allazi awrasani kitaaba wa xaadali taalifa wal kitaaba sayidina muhammadi wal ali wa saxbihi fil wal maali mbokki jullit yi mbokki taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa ñu ngi nuyu mbokki jullit yi ñuy dégg ñépp di ndokkeel mbokki jullit yépp ci weeru tedd wi ak ci barab bu màgg bi di ñaan suñu borom boole ñu defal ñu tawfeexam ak ndimbalam ba ñu am kàttanu nekk fi lim ñu fi indee te bàyyee ñu ko fi te mooy wéetal ko jaamu ko di jiital ci nuyoo boobu nag ki yàlla jiital ci bopp yoon wi muy Cheikh Sidil Muxtaar di ñaan suñu borom yàggal ko lool te mottali mbooleem ay mébétam te ñaan ko moom di ko ñaanal njabootu Serigne Touba gépp di bu baax itam di ndokkeel bi daal di moxti di ñaan suñu borom sàmm ko lool te aar ko te yàggal ko lool ba mu liggéey li mu bëgg liggéey lépp. di nuyu itam njabootu borom daaru gépp di leen siyaara di leen ndokkeel bu baax di jaajëfal muassasatu alwafa bi xuququl iman ci liggéey bi nga xam ne jullit ñëpp lañ ci wóotu ba tey ñu boole ñu ci liggéey boobu nga xam ne ñëpp la war ñu leen ci ndokkeel di leen ci ñaanal suñu borom mottali leen ci seen yéene ginnaaw loolu nag ni ko suñ Mudu Kara te ñu indi tomb boo xam ne mooy dund gi nga xam ne doomu aadama dañ koy dund ci wàllug sëy ñu tàmbali ci xamle sëy mooy lan ak ay atteem ak xelal gi nga xam ne lislaam da koy xelal sax kii wuti soxna di ko xelal itam ki nga xam ne mooy maye soxna wax itam ay ponkam ak ay sartam ak ay njariñam ak xeeti sëy yoo xam ne nii baaxul ak ñaar ñi nga xam ne ñoo séq buumub sëy yi ñu war a sàmmoon teel ba ak tàqalikoo du am seen diggante ndax tàqalikoo gi da du neex lislaam dara waaye nag bu demee ba sës yi itam lislaam da koy yoonal organiser kon duñ koy defee ak ci nu muy nu muy tëddee kon loolu ci la ñëwee ci fase ak la ci aju ak edda la ci aju bu ñëwee ci ni ñu xamlee ab sëy mooy pas-pas boo xam ne mooy dox ci diggante góor gi ak jigéen ji ba tax seen diggante dagan nga xam ne loolu moo wuute moo wutale doomu aadama ak bàyyima ndax bàyyi ma moom ya ca doon góor ak ya ci doon jigéen amul lenn lu ñu doxale seen diggante lu leen di daganal waaye doomu aadama moom takkarim bi ko yàlla defal muy teral gi ko yàlla teral ak togg gi mu ko togg jëf tax na mu wut loo xam ne buñ bëggee daggan bi am noonu lañ koy jaare loolu moo tudd sëy buñ ñëwee ci ab atteem mooy cosaan li daa dagan yàlla moo ko yoonal wax ne fankihu ma taaba lakum min an masna wa sulaasa wa rubaa foofu la ko yàlla yoonale yonent bi sallallahu alayhi wa itam joxe ci ay ndigal ci wax ne tazawwaju alwadudal waluda fa inni mukaasirun bikumul umama yawmal qiyaamati yonent bi di joxe ndigal ci kaw dagan na na ngeen di denc ku leen soppu te ngeen yaakaar ci moom njaboot ndax njaboot googu dama amal solo ba ëllëgee damay puukaranteeg yonent yi ci des maa leen ëpp ëppale aw nit wala yéen ma ëppale aw nit dañ ko fay jongante moo tax kon mu sant ñu ñuy denc ngir njaboot googu mën a am te mën a bari ba tey yonent bi fi mu koy yoon laate wax ne yaa ma'shara shabaab man istataa'a minkumul baa'ata falyatazawwaj fa innahu axaddu lil bashar wa axsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi fa alayhi bi sawm fa innahu lahu wijaa mu wax na yéen mbooleem ñi nga xam ne weesu ngéen ak ndaw ba agsi ci toll ci war a sëy ku ko ci yàlla man loo na ko def daa tàmbali sax wax lenn ci ay njariñam ndax bu ko defee dana tax mën a sàmm boppam mën a téye ay bëtam ba du xool luñ ko tere mu xool ko ku ko mënul nag jar na sax ngay woor ngir yëg-yëg bi nga am ba aajo aajowoo loolu mën a koor gi mën koo dindi ba tax nga mën a sàmm sa bopp yow itam loolu it mu waxaale sax lenn ci njariñ yi boo ko defee bu ñëwee ci foofu laay ñëwee ci njariñ yi ba ca gën a rëy mooy doomu aadama suñ borom bind na ko ay yëg-yëg yoo xam ne saa bu génnee ci ak ndaw da koy tàmbalee yëg bu wér a wér yëg yooyu nag yëg-yëg yooyu nag bu amul lum ko saafaraa mën na koo indil yeneen gàllankoor yu baree baree baree bare bokk na ci njëriñ yi sëy nag mu def ko ngir saafara yëg yooyu yooyu nga xam ne moom lay yëg ci jamono yi mi toll foofu ba tey bokk na ci ay njariñam dana taxa góor góorlu ci àllaaxara ndax bu ko nit ki defee dana gis ci boppam xeeti xéewali àdduna goo xam ne am na xéewalu àllaaxara gu muy tegtale te àllaaxara moo gën a yàgg moo gën a sax moo gën a neex kon sëy bokk na ci xéewal yi am àjjana te misaal mi ñëw ci àdduna bokk na ci li muy jariñ boo ko defee fii ci àdduna dana tax nga xam ne fa nga xam ne amul fu muy yem amul mettit amul coono amul dara xéwal gii dana fa am te googu fa am moo moo gën a sax gii dana tax la la koy may muy wéetal yàlla ak sax ci jaamu ko loolu dana tax nga gën cee góorgóorlu bokk na ci ay njëriñam suñu boroom namm gi namm doomu aadama di fi nekk di wéy ba fam ko soobe loolu itam sëy ci yoon yi ñu ko mën a jaar loolu mën a am ci la bokk kon bu ko jullit bi defee mu ngi def sabab boo xam ne suñ borom man ci jaarale di fi saxal doom aadama ak nekkam di continuer ba baa ma koy soob bokk na ci ay njariñam bu ko nit ki defee bu am ci njaboot bu fi bàyyi koo aw turam dafay des aw turam dafi des saa buñ gisee doomam di ko tuddaat di ko fàttali ko waat ci ñaan dana yëkkati tamit ay daraja ndax nit ki dana am doom bàyyi koo fi dem alaxira doom yi yar gum leen yaroon ci diine ñu di ko ñaanal loolee di yokk ay darajaam ci alaxira ga mu nekk ba tax nit mën na fee jóge sax yor daraja suufe wala mu ñàkk ay daraja lool te bu dekkee am ay daraja wala mu gën a kale ay daraja te lag ko may mooy doom yu mu amoon yar leen ci diine ñu di ko ñaanal ak di jëfandikoo yar boobu mu leen yaroon ndax alxuraan am na fi wax wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa zurriyatihim jannata adnin yadxulunaha wa man salaha min abnaihim wa aswajihim wa zurriyatihim kon loolu itam bokk na ci njariñ yi bu defee ay atteem juróomi atte lislaam yépp day gaar sëy ndax moom cosaanam mooy daa dagan ci lépp ak ci ñëpp waaye nag nit ñi dañ ciy wuute am na ñoo xam ne dagan googu mu dagan ci mbëbëstal gi day sotti ko ci ñoom dem ba war ci ñoom mënuñu ko ñàkk def am ñoo xam ne day dem ba araam ci ñoom sëñuñu ko def am ñoo xam ne day dem bañ sib ko ci ñoom mooy taamuwul ñu def am na ci ñoo xam ne dañ koy sopp ci ñoom te mooy bëgg nan ñu def ko am ñoo xam ne nag dagan gi ca la ñuy yem moom duñ ci àgg ci maraatib yooyu day dagan ci ñoom rek bu lu neexee def bu lu neexee bàyyi ma tàmbalee ko ci fi nga xam ne ki ko sëñ te def mu teel a xam boppam toog mooy koo xam ne bu am bu wutee soxna amul lum ko dundale kooku lislaam da koy tere mu wut soxna ndax lor du nara doomu aadama loolu bëggal ko njariñ du tax ñu may ko sañ-sañ bi kon dañ ko koy tere moom mu wut soxna gannaaw amul lum ko dundale ki nga xam ne itam am na lum ko dundale waaye lu araam la koy dundale kooku tere nañ ko mu denc soxna lu mel ne da day sàcc ñëw di ko dundale wala day jaay luñ luñ tere wala day siif alali jàmbur wala yu deme noonu kooku nag fiñ ko koy teree mooy bu fekkee mënu ko dundale loolu lu dagan te bànnee xam tamit mënu koo mën na koo téye mën na koo ñaa mën naa ñàkk denc di ko dundale lu araam waaye bu ko defut tamit nag mën naa téye boppam ki nga xam ne nag moom bu ko defut du mën a téye boppam kooku danañ ko may sax mu ko dundale lu araam lool ngir itam sàmm bopp ngoog muy sam boppam ki nga xam ne itam jubluwaay bi tax ñuy denc soxna amu ko mooy bu ko jëlee itam la soxna si di aajowoo du ko ko mën a defal ci wàllu dëkkoo kooku itam ba tey araam na muy jël soxna di ko lor ki nga xam ne dañ koy sib ci moom duñ ko tàmm mooy koo xam ne bu amee soxna du mën a jaamooti yàlla jaamu yàlla yi nga xam ne doonut yu war buy denc soxna mu ko koy tee def kooku taamu wuñu muy denc soxna waxuma jaamu yàlla yi tey de yi nga xam ne ay sunna la ak nawaafil xam ne itam aajuwoo am soxna ngir am na seen soxna sum jot a yor aajuwoo topp kooku itam ba tey ca topp ak ki nga xam ne bu amee soxna lu lim koy dundale lépp luñ sib lay doon kooku itam ci sariya sib nañ muy wut soxna ki nga xam ne mooy ku mujj ki nag mooy ku dagan ci moom ak kim sopp ak kim war koo xam ne yaakaaru ci am doom bu dencee soxna du ca yaakaara am doom tey nag mën naa téye boppam ba du caaxaan te bu amee soxna du ko tee jëf-jëf yu baax yi nga xam ne bokkut ak fara tey kooku dagan na mu wut soxna bu ko neexee def bu ko neexee bàyyi ba tey koo xam ne am na benn soxna wala mu am ñaar wala mu am ñett te am na lum leen dundale loo xam ne lu dagan la waaye nag yaakaaru ca doom kooku ba tey dañ koo daganal ci moom rek wala boog sax jubluwu caa am doom waaye da ko jubloo wut rek ngir faje ko bànneexam kooku ba tey dañ koy daganal ci moom rek xam dañ ko sopp ci moom nag taamu ko mu def ko lool mooy koo xam ne aajo woon na ko te mën naa téye boppam ba di dox doxi caaxaan te am na lum joxe ñu mën koo may soxna muy ak can te buñ ko ko mayee ba noppi am na lum ko mën a dundale loo xam ne lu dagan lay doon kooku nag moo xam yaakaar na caa am doom wala yaakaaru caa am doom sopp nañu mu wut soxna ki mujj na nga ne moom sañu ko bañ a wut da koy war mooy koo xam ne wóor na ko ne bu ko defut dana dox doxi caaxaan te am na lum joxe luñ ko mën a maye soxna muy ak can te mën na koo dundale ci lu lew kooku dafa war moom mu wut soxna ndax bu ko amul rek jàdd ci yoon lay def te lislaam dana ko jéem a dugalaat ci yoon wi ba may ko occasion boo xam ne dana ko dana ma tax du mën a jàdd yoon koo xam ne nag moom muntatee boppam am na lum joxe waaye amut lu la lu dagan lu mu ko mën a dundale lu araam rek la ko mën a dundale kooku ba tey day war mu wut soxna ngir ñaari lor daa daje ci moom mooy bu ko defut dana mooy te bu ko dee def ci lu araam la koy defee kon dañuy xool ñaari lor yi ban moo ci gën a woyof ñu ne ko jëfandikool boobu te bàyyi bi gën a diis loolu lañuy wax ci usul axafu dara rey bi saa bu ñaari ngaañ daje dañu xool ngaañ mi ci gën a woyof ñu may ko ko ba ci gën a diis nag ñu tegg ko kooku moo tax foofu bu fekkee mënta téye boppam bu ko defut faaw mu moy waaye nag lu dagal lu ko mën a dundale amu ko lu araam rek la ko mën a dundale kooku dañ koy wax nag daa war mu dem wuti ko ngir lor jooju moo gën a woyof lor jële buñ ñëwee ci sart yi sart yi nga xam ne soxna suñuy maye war nañoo lijjanti ba xam sart yooyu daje na ci moom wala dajewut ci moom sëñ bi ñuy bëgg a may soxna itam am na sart yoo xam dañ ko war a lijjanti moom ba xam am na ko wala amu ko ba ca njëkk mooy ñoom ñaar nañ lijjanti ba xam araamante amut seen diggante ndax du caa gën a ñëpp a sañ a dencante am na ñoo xam ne jege nañ ci wàllu deret ba tax ñu tere ñu dencante loolu nañ ko lijjanti am ñoo xam ne sax bokkuñ dara ci wàllu deret waaye dañoo bokkoon nàmp moo tax soxna si nàmpal diir boobu muy nàmpal saabu bu nàmpalee doomi jàmbur joo xam ne àggagul ci doy loo wala mën a lekk ak naan te du nàmp kooku moo kii mu doon nàmpal mu moom soow mi daanaka dañuy mel ni ñoo bokk benn ndey buñ màggee duñ mën a dencante loolu mooy indi araamante ci wàllu nàmpal ba ca topp mooy soxna si ñuy bëgg a maye ak kiñ koy bëgg a may bu ci kenn tawat tawat joo xam ne yaakaar nañ ne du ci wér da ciy faatoo ku tawat tawat joo xam ne yaakaar na du ci wér da ciy faatoo kooku kenn du ko may soxna ndax sart boobu manqué na muy góor gi muy jigéen gi ba ca topp mooy ñoom ñaar bu ci kenn armal aj wala umra ku nekk ci aj du maye soxna deesu ko may soxna jigéen ju nekk ci aj tamit deesu ko maye moom itam ñaar yooyu wala ak umra ak aj ñoo ci yemoo bokk na ci sart yi ñuy xool ci jigéen ji mooy bu mu nekk ci idda na doon koo xam ne bu ko kenn masoon a yor ba bàyyi ko diir bi mu war a toog kenn door koo war a mën a yoraat diir booba kenn du ko ci maye. ba ko ñeenteel ba ko juróomeel boog mooy bu mu am ñeent soxna ki ñuy may nañ xool ba xam am na ñeent wala amagu ko bu fekkee matal na ñeent dañuy wax na ko foofu la lislaam yemale lim bi deesu ko jéggi kon loolu mooy juróomi sart yi nga xam ne moom la ñu xool ci ko góor gi am ci yoo xam ne góor gee ko moom am ci yoo xam ne ñoo ko bokk am ci yoo xam ne jigéen jee ko moom buñ ñëwee ci lislaam bi mu waxee nit ki fi muy war a amee fi muy dagana ci moom ak fi ñu koy soppeek yépp ak sart yi ba mat nag da koy orienté boppam na ko demal wutal soxna ci anam gii maanaam da koy xelal booy wut soxna na nga ko tànni nii loolu sallallahu alayhi wa moo wax ne tazawwaj al mar'ata wa jamaaliha wa xusniha wa diiniha fa alayka bisaati diini taribat yadak nee na booy wut soxna conseil yi ma la ci jox mooy nanga seet ki ngay bëgg a wut soxna ne ñeent yi benn nekk ci moom mooy na am alal wala mu am ab taar wala mu am ab diine walla jikko na nga xool ci moom yooyu bu fekkee gis nga ci yooyu na rek mën nga koo denc ngir loolee waaye nag yonent bi ne man na ki ma leen di tànnal mooy ki am diine ndax diine moom ku ko am am nga lépp ku ko ñàkk nag loo mën a amati rek amu kaw lay doon waaye du am solo lool lool ba tey yonent bi sallallahu alayhi wax ci di xeemeem loo julli ñu ci denc soxna ak di leen xelal ci niñ ko mën a dencee ak nam gëne ci la waxee ne ad-dunya kulluha mataa wa xayru mataa'iha al-mar'atu as-saaliha nee na àdduna lépp xéewal la lépp bànneex la waaye na xéewal gi ci gën a am solo mooy am soxna su baax kooku kon bi mi ngi xelal jullit bi buy denc kan lay denc mooy soxna su yiw su baax yonent bi wax ci beneen xadis ne isa tasawwaja al abdu faxat kammala nisfa diin fal yattaqi llaha fi nisfi al baaqi bu nit ki dencee soxna diineem bu doon ñaari xaaj benn bi mat na benn bee ci des boobu nag na ci ragal yàlla sàmm ko ba tey yonent bi ci xeyam la yi muy xeyam loo jullit ñu denc soxna wax na ci ne ñeent mooy texeg nit ñeent yi ku ci am benn texe na àdduna te dana texe àllaaxira bu góor-góor loo loolu lay wax naan arbaun min saadatil mar'i an takuna zawjatuhu salihatan wa awlaaduhu abrara wa xulataa'uhu salihin waa ay yakuna rizquhu fi baladihi ñeent nit ñi yoo xam ne ku ci am benn rek texe nga muy am soxna su baax ba ko ñaareel mooy am doom yu baax ba ko ñettee mooy am xarit yu baax di jaxasoo nit ñu baax ñi ba ko jub ñeenteel mooy toog fi nga dëkk di am loo dunde man ca yor seen njaboot doo ko doo dem di tukki di génn di dem fenn loolu ci màndargay barke la bokk ak texe mooy toog fi nga toog li nga am li nga soxla lépp nga ko fi am ci sa dëkk moo tax sëriñ bi di ñaan naan euh, waliyahab hidayatan yaxbitu nii fiiha kasirun maakisan fii watani maakisan fii watani mooy toog fi nga toog ci sa dëkk doo jéggaani dara da fekk lépp dala da lépp dala fekk si ba tey lislaam bi mu la waxee booy wut soxna ki nga war a wut mooy kan dalay wax sax yoon ni nga koy doxe ni ngay takkee ngoro sax dala koy wax loolu mooy li yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon Mughira ibnu Shu'ba dafa am soxna su doon labat yonent bi na ko mbaa gis nga ko mu ne ko gisaguma ko mun ne ko baal ba gis ko demal nga seetu ko ba gis ko kon kuy labat soxna baax na ca mu dem ba gis ko yonent bi na ko boo ko gisee day yàlla mën naa dogal seen diggante mu dem wax ko mbokki waajur yi soxna sax ñoom loola ñu mel ni xawu leen a neex muy gis seen so seen doom ji soxna si nekk ci biir dégg ko muy wax ne yonent bi ko ko digal soxna si génnal boppam na ko gannaaw yonent bi ko ko digal bàyyi leen ko mu xool ma maa ngi nii xool ma mu xiira daal di koy xool ba mu demee daal na kii kat ni mel neex na ma ñu daal di ko koy may soxna kon gis gi dana tax bu ñëwee nga mën koo yor mën koo wéyaale waaye bu ñàkk gee gis amee mën naa tax nga doon séentu ci moom loo xam ne bu ñëwee doo ko gis boobaa nag ñagas ñagas lay tàmbali jur sa diggante moom moo tax lislaam da lay xelal sax na da nga koy seet ba tey boo koy seeti waxul la nga xaabaabal daa am fu la yem yemloo ak noo koy seetee ji nee na boo koy seeti boo demee seen kër na nga tàggu ay waajuram ne leen seen doom ji laa bëgg a wut soxna waaye sañoo daje gone bu jigéen ci mbedd mi ngeen xamante lu yàgg wootan téléphone bay bëgg a déggoo seeni waajur ay waajuram doo di ko yëg loolu kenn sañu ko gis nga mu xiira bi ko yëntu waxee demal nga seeti ko daa dem ba ci ay waajuram mu wax leen ko kon li ñuy wax génn mu xew ci jamono ji nga xam dañu génn weer wala ñaari weer waajur dal koo yëg loolu mën naa indi ay gàllankoor ci biir sëy ba wala ak ñàkk barkeek yu demee noonu ginnaaw boo ko yëgalee ay waajuram ba waajuram jox la ndigal ci ne mën nga koo xool l'islam dalay wax na la ay tënkam ngay xool ak xar kanamam li nga xam ne sañ nga koo gis ci jigéen nga xam ne du awraam mooy xarkanam bi ak tënk yi bu fekkee ab taar ngay ngay xool boo gisee xar kanam bi danga xam ba xam taaru na wala taaruwut wala façon taar bi nga bëgg am na ko wala ñàkk na ko bu fekkee da nga bëgg xool yaram bi nu mu mel boo xoolee tënk yi danga nga xam ba xam yaram bi bu fekkee ab ñuulaay nga bëgg wala xeesaay wala yu demee noonu yooyu itam mën ko caa xamee waaye nag sañoo caa jéggi yooyu rawatina nag di wéet moom kuñ la fasalgul nga di ko ngoro waru leen a wéet yonent bi nee na góor ak jigéen fu ñu wéete seetaanee leen ñetteel. te lu leen dajale rek moom lay fexe te néewaa na mu fexe ko fexe ma du àntu waaye nag bu fekkee bëgg nga li la islaam wax xeeb nga ko na na nga xool tënk yi ak xarkanam bi kese yent yow bëgg nga lu bëgg ngaa xam xam bu weesu loolu may na la nga xool jigéen goo xam ne wóolu nga xam-xamam nga ne ko soxna sàngam dama ko bëgg dama bëggoon nga xoolal ma lu weesu tënkam yi ndax moroomu soxnaam mën naa xool ci moom lu dul li tàmbalee jumba xam ba ci ay batuwa moom kon boo ci bëggee benn xam-xam man ngaa sant soxna mu xoolal la loolee ku la doy bu la ko waxee nga sukkadiku ci xam-xamam boobu loolu moom lislaam may na ko tey bi mu lay wax naa la na ko wuti mën la booy wut bu ci jamaa di fekk jamante mu la ci fekk na dem ci ku kenn nekkut nga dox fa li nga fay dox wala boo koo xam ne nag am na ñu fa nekk waaye dañuy door a tàmbali rek soreegun kooku moom sañ ngaa ñëw yow tam tànn sens ba xam yaa ngi ñoom koy am ñu ne salaamaaleykum nga ne salaamaaleykum ñu nga ne salaamaaleykum ayib waaye ñu ne asalaamaaleykum ban leen waaleykum salaam wa ba waxtaan wa sori moom taxawal ba xam dañuy jubóo wala dañuy bàyyi waaye su ñëw fa ñëw rek nag dugg ci biir jaxase diggante ba loolu itam day xàjjale ay jullit day indi ak mañal ci ab ma naa sax ab dëkk mën naa indi sax ay ay ay xeex ci ab feme wala ay ay kon loolu moo tax lislaam di waaye nag maye na ko ci soxna soo xam ne daa yiw am ko ko bëgg a jël koo xam ne nii moom mënut a sàmm yiw teem googu te toujours ñu gis ko koo xam ne moom yiw googu bëgg ko ci soxna boo ko jëlee dana ko ci génn yow mi yiw nag kon lu mu ca sori sori bay bëgg a juboo sañ ngaa dem atta ñàkkal ko fexe ba jot ci loolu lislaam daan la ko may ngir nga sawee yiwam googu ndax man gisoon naa koo xam ne bàyyi na soxna ci digal ko xeesal mu wañ mu wacc ko ca xam nga ku mel noonu ba mu koy ba koy labat ba cee sori kooku xamoon danga xam ne kii yu demee noonu la bëgg sañ nga ko waate ñàkkal ba nangu ko ci moom kon foofu lañuy ñu foofu lay mayee ñu def ko bu ko defee kilifa jigéen ji moom itam l'islam da koy jox ay conseil na ko ñiy bëgg si sa doom nang ci seet nangam ak nangam ak nangam boo ko ci gisee na nga ko maye boo ko ci gisul nag bàyyil ba gis keneen koo xam ne am na lu mel noonu loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax ne iza ataakum man tardawna diinahu wa xuluqahu fa zawwijuhu bu kenn ñëwee di bëgg seen doom ngeen seet diineem ba ba mu doy seet jikkoom ba mu doy leen na ngeen ko ko kon ñaar yooyu wax nañ ko xool ci kiy bëgg sa soxna illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir nee naa loolu nag saa bu ngeen ko defut fitna lay jur ci kaw suuf ak yàqu-yàqu gu rëy rëy dana ko jur mooy li xew léegi rek seet gi ñu seet alal di laaj kooku lu muy liggéeyee fu muy dem yooyu yonent bi nee na buñ ko seetee seetuñ diina ja njëkk ak jikko ja njëkk fitna rek lay jur ak yàqu-yàqu te loolu ñu ñëpp jàkkaarloo nañu ak moom bu ñëwee ci ponk yi denc ponki sëy mooy ay farataam comme li wax ci faratay julli nga xam ne ñooy ñooy ñooy poto yi téye sëy bi sëy dañ koy wutal ñeenti poto daal koy kóoli ci seen kaw nag mu mën a taxaw ñeenti poto yooyu bu ci damm rek wala mu toj rek sëy bi daa day màgg day yàqu ñeent yooyu mooy soxna si kilifaam moo koy maye kilifa kon ci la bokk kenn sëñ ta denc soxna te kilifaam mayu ko wala mu jox ndigal ku ko ko mayeel ba ca tege mooy ak can ak can mënut a ñàkk ci ab sëy ba ca topp mooy ay seede faw waaye can ak seede moom ci pas-pas bi mën na cee ñàkk mën nañoo fas te can nga du fa teew waaye dañ koy tudd wutal ko ab ab mën nañoo fas te ay seede duñ fa teew waaye nag bala ñoo jota dara ñoom ñaar nañ na ko mbooloo seede ni diw may nañ ko diw ak diw kon ñoom sartu sixa waaye duñ sartu rokk na maanaam ñoom duñ ponk waaye day tax sëy bi wér ak jigéen ji tamit na doon koo xam ne nii sart ya ma la waxoon daje na ci moom ñeenti juróomi sart yooyu ma waxoon ci gannaaw bu ñëwee ci kilifa jigéen ji dañ ci sart juróomi sart juróom benn sart mooy kilifa gi ne doon góor kon jigéen joo xam ne kilifaam jigéen la sëñu koo maye ci boppam faaw day wut góor mu mayeel ko ko na doon tamit koo xam ne am na sañ-sañu soppaxndiko ci alama alalam ci coobareem doonul koo xam ne lu mu yor da koy pasar pasaree wala koo xam ne des naa yemb lool kooku yoon day wax kilifaam mu saytul ko alalam saytul ko ay mbiram yépp saa bu amee doom wala kum koo xam dañ ko koo féetale mu war koo maye kilifaam googee moo koy maye wala mu joxe ci ndigal waaye moom du ko sañ a mayel boppam ndax amul sañ-sañ boobu kii maye tamit na doon ab jullit kilifa gi na doon ab jullit kon kilifa goo xam ne du ab jullit soxna soo xam ne waajuram du jullit wala kilifaam kooku waajuram du la ko sañ may ndax du jullit na nekk tamit mukallaf bu mu nekk xele mukallaf mu am xel na nekk koo xam ne nekkul ci aj nekkul ci umra ku nekk ci aj bu buy mayee doomam na ko féetale keneen mu ko ko waaye moom mënu koo maye ku nekk ci umra tamit noonu jigéen ji ñu maye tamit bu mu nekk ci aj bu nekk ci umra waxoon naa ko la sartl léegi kon ñeent yooyu mooy ponk yi ponk yooyu nag li ma la waxee léegi nag mooy moo téyee sëy bi jën wu ci daanu rek sëy bi daanu lu mel ni ab euh, kilifa bu fekkee amul ci sëy bi wala kilifa ga sarte ñu waxoon matut kon sëy boobu saa bu ko yoon yëgee da ko war a tas donte ay doom judd na ca yoon daa war a tas sëy boobu ci fase la koy tase fase moo xam ne nii day facc fase moo xam ne bu ko bëggaatee da koy takkaat joxaat ko ak can waaye du ko mën a faylati ba tey sëy boo xam ne daa amut kilifa moom jigéen nga ñëwal boppam rek aw kilifaam yëgu tinut ba tey moom itam yoon da koy tas saa bu ko yëgee ak lu mu yàgg-yàgg donte sax njaboot gu bare bari judd nañ ci kon day aaju woon ñu xam kilifa mooy ñan kilifa jigéen ji ji ñuy bëgg bu fekkee am na doom joo xam ne ni nekk na mu kàllaf sarti kilifteef daje na ci moom kooko mooy kilifa gi jiitu ci kilifaam yi ko war a maye mooy doomi boppam ci ki ca topp mooy ab sëtam moom soxna si ñuy bëgg sëtam boo xam ne góor la sàtt kilifa daje na ci moom bàyyi door cee topp bàyyi soxna si door cee topp kon bàyyi ñaar jiitu nañ waaye loolu nag daqonteel lépp suñu war ma ji ñu baaxoo nga xam ne xam nga ñun fii suñu aada bàyyi nekk fi ba noppi doom ji di maye moom bëriwul luñ koy gis ndax war ma ji ñu def kilifa yi day wax rek niñ tegaloo waaye teewut kii sa kee mën na ko jiitu ba noppi kii maye comme baay mën naa maye ba noppi nekk fi loolu laa bëgg a wax ne mën naa nekk ayut jàllee ki ko war a maye mooy ku mbokkal ndey baay magam ju góor wala rakam ju góor ju mbokkal ndey ak baay ka ca topp mooy magam ju góor wala rakam ju góor ñu bokkal baay ka ca topp mooy doomi magam ju góor wala doomi rakam ju góor te mbokk ak moom ndey baay ka ca topp mooy doomi rakkam ju góor wala doomi magam ju góor te mbokk moom baay képp ka ca topp mooy maamam mu góor ki jur baayam ka ca topp mooy ki bokk ak baayam nday baay ka ca topp mooy ki bokk ak baayam baay képp ka mooy doomi baayam dañuy wax doomu baay ñun seen ñaari baay yi bokk te ñaari baay yi bokk ndey ak baay ka topp mooy doomu baay joo xam ne seen ñaari baay yi baay képp lañ bokk ka ca topp mooy ku ko yor bu ñoon ñëpp amut dañu xool ku ko yoroon gannaaw kii amut yi yëpp nekku fi ku yoroon ka ko yoroon ba sàtt kilifteef dajoo ci moom kooku moo ko war a maye mooy kilifaam ka topp bu fekkee yooyu yëpp amutoon attakatu jullit ñi moo koy maye ndax attakatu julli yi walli yu man laa walli mooy kilifa ku amul kilifa bu dee ci jamono ji nag mooy kilifa diine yi mën nañoo taxaw attawaay attaxawaayu attakatu jullit bu fekkee loolu amu fa nag kon jullit bu mu gis rek mën na koo maye jullit bu mu gis rek te jox ko ndigalul ma jigéen ñi nag mooy sàkk ci moom may gi maye gi boobaa kooku dana ko mën a maye waaye suñu koo maye ci lu dul nag jigéen di ko sàkk ci moom kon kilif kilifa yaa ngi noonu kilifa yi tamit dañoo rawante am na ci kilifa yoo xam ne sañ nañoo may soxna sañ nañoo may soxna si te duñ ko tàggu am ñoo xam ne sañuñu ko am na ñett ñoo xam ne sañ nañoo soxna si te duñ ko tàggu donte tàgg koo gën ñett ñooñu mooy baay bàyyi sañ naa may doom ju jigéen ji nga xam ne mësta am borom kër ak lu mu yàgg-yàgg nag donte am na juróom fukki at wala juróom benn fukki at waaye mësta am borom kër moom baayam sañ na koo maye te du ko yëgal ka ci mooy koo xam ne dañ koo dénk soxna si baayam bi mu la koy dénk dalaa wax ne man sama yoon nekkatu ci léppam féetale naa la ko kooku ba tey sañ na koo maye ni ko baayam saña a maye te du ko yëgal ketu boobu bokkatul mooy jamono ya jaam ak sang di am ab sang sañ naa maye ab jaam bu jigéen te du ko yëgal waaye boobu génn na bokkatul léegi nag jaam sang buñ nee force nag mooy daa am sañ bi rek te ñun buñ gisee suñu réew mi ni mu baaxoo ci mën a yar ci diini ak suñ kilifay lislaam yi ni ñu baaxoo yar nit buñ koy maye ci anam goog nga xam duñ ko ko yëgal dana fekk ñu yar ko ba soxna si xam ne kii lu baax rek rek la ko bëggal du dugal mukk ci loo xam ne gënut ci moom boobaa dana sedd xolam dana mën a nekk waaye lu mel ni léegi nga xam ne yu bari ci mel noonu wàññi na di diisoog moom moo gën sopp nañ ko lool li nga koy saña saña forcé nga tàgg ko ba soxna si nangu bu dee ko mës a dem kër la nag na ko tàggu ba mu nangu bu fekkee daa am kersa ba noppi waxut dara tamit mën ngaa jàpp na nangu na waaye ci kaw na xam ne na xam ne noppi gi mën naa wóotu ak nangu na nga ko xamal ne ko jigéen buñ koy mayee buñ ko ciy tàggu benn bu bëggee mën naa wax waaw bëgg naa bu bëggee tamit mën naa ne cell bañ a wax dara ñu xam ne bëgg na loolu nañ ko xamal soxna si bu ko xamee nag kon boobaa bu noppee danañ danañ danañ ko na jàppe ak nangu ne bëgg na waaye fekkee xamu ci dara nag kooku ak noppeem day mata seetaataat wax ko nag faw moom da nga wax lu leer ndax diisoo googu dana tax xelam dal moom soxna si dana tax tamit bu demee mu nekk fa nekkin nekkin war a rafet waaye bu forcé gi amee ci lu dul yar boobu jiitu la muy jur mooy dafay nekk nekkuk da nga fay indi far force rek waaye man fii bu doon man dong du ngeen ci man dafay nekk nekku ñàkk pexe man loolu mën naa leen di gàllankoor yu bare bari kon ñooñu mooy ñi nga xam ne sañ nañoo force bu ñëwee ci can gi nga xam ne mooy alal di ñu joxe ci sëy bi moom dañ ko wutal fu muy yem ci gën jaa néew waaye gën jaa bare moom amut fu ñu ko yemale gën jaa néew dañuy wax ne mooy bu dee ci léegi rek ci gàttal mooy ñetti dërëm yi yoon boo laajee tëgg yi tëgg wurus or buñ ko xellee lu muy jar buñ ko xelle woon def ko jaaro wala ceen boo ko doon jaay luñ koy luñ koy jënd loola jamono ju nekk rek mooy doon gën jaay néewi ak can dégg naa sëñ Abdourahman yaa na ko yàlla yokk wér mu ne biñ ko mujjee seet trois mille quatre cent la tollooloon waaye mëtagutoon junni waaye nag or moom da xam ngeen day yéeg ko daan toujours kon waxtu wu nekk rek mën nañuy seet loola waaye can moom ñun suñu yaakaar Serigne Touba da cee wax demee ñun dañ ci am ab tënk sax bu ñu ci tënk ndax boo demee ci mañ majmu'atul wasaaya wal ajub wal ajuba sëñ bi ma ngi cay wax ne fa'lamu anni nahaytu kulla man ta'allaqa bi ay yu'tiya imra'atan sadaqan za'idan ala mi'ati dirhamin fii xaq fii xaq zawji alxani sëñ bi nee na képp ku aju ci man yaakaar na tere naa la ngay ñaani soxna du joxe ak can lu ëpp ñaar téeméer bu fekkee ku am nga ku bari la nga du joxe lu ëpp ñaar téeméer daan koo xam ne nii nag am amam taxu koo demee noonu loxoom jëtut gannaaw ni ñu koy waxee lool bu mu paase téeméer ak juróom fukk loolu la sëriñ bi wax daal di wax nag fa man araada al barakata wal manfaata fal yaqif ala hasaynil adadayn képp ku bëgg sëy bi barkeel te am njariñ ñaari lim yi ma joxe ci ku mën boppam ak ku mënul boppam bu mu ko paase daal ci teg nag képp koo ko paase fa sa ya'lamu anna man fa'ala ma sha'a laqiya ma sha'a képp ku ko deful nag da ngaa def loola neex lu wuuteeg ndigal boobaa nag da nga dajaleeg loola naqar ni nga xamee ne ku wuteeg ndigal da nga dajeeg ndugal wala mbugal kon loolu sëriñ bi wax na ko ci can daal wax na nag goro yi goro yi goro yi sañu ñëw téye soxna si bañ koo jox borom këram biñ ko may ci naan ko can gi matagut ba léegi joxe ko ba mat ba léegi wala ñu naan ko xaalis dong nga koy jox ak can loolu nee na goro yi sañuñu ko xaalis mën naa nekk marchandise muy jar lu tolloog lañ ca war a joxe mën naa nekk jëm kaw moo tax mu ne borom kër bi mën naa joxe ak can am marchandise wala ay fas wala ay nag wala ay xar waaye boobaa buñ koy xayma bu ko soxna borom kër bi xayma bu ko goro yi xayma ba xam fas yi muy joxe ku ko doon jaay dana mat gën jaa niiw ak can wala du ko mat loolu borom kër bi bu mu ko kiy ñaan soxna bu mu ko xayma goro yi buñ ko xayma nañ wut ay jàmbur yu maandu ñu xayma ba xam ko waroon jaay lu muy toll loolu ci bataaxal bi sëriñ bi doon wax ci la bokk mu ne itam nit ki bu amee soxna balaa amaat soxna na fekk kenn jëloon moom ak canam mat na ba noppi mu door caa dollee mën a ñaareel wala man a ñetteel wala donte sax am am ñeenteel la kon loolu la sëriñ bi waxoon ci ak can sëriñ Fallou bi mu toogee xalifa xam nga xaalis bu njëkk ba ak léegi dañoo am ak yokk xaalis bi day dolliku sëñ Fallou moom waxoon na ne ñetti junni la waxoon ne nañ ko di joxe ci ko am ko amul junni junni ak juróomi téeméer kon loolu mën nañ ci dégg na ñaar ñaar téeméer yooyu xaj na moom la xaymaa ci ñetti junni yooyu sëriñ Abdul Ahad bi mu ñëwee moom itam joxe woon ndigal ne ñaat téeméer yooyee doon nañ cosaan nañ ko delloo si waat booba nag ñu bari déggin wiñ ci am mooy dañuy boole li sëñ Fallou wax ak li sëñ Abdul Ahad wax ndax ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk jamono yi nga joxe ndigal yi yaa fi Sëriñ Tuubaa buñ koy boole nag kon dañuy joxe ñetti junni ak ñaar téeméer loolu defe naa moo gën a lëng ci barab bi murid yu bare bare ñetti junni ak ñaar téeméer daal kon doon ndigal loo xam ne mënees na ko di ko joxe ci ak can ak can nag fu muy yem ab appam amut fii ba milliard wala ay milliards mën na koo doon waaye nag gënut de ndax imam malik comme ni sëñ bi waxee sëñ bi moom bëggutoon can ko bari ndax ñaar téeméer la wax imam malik radiyallahu anhu ku bañoon ak can ko bari la ndax dafa am benn xadis bu ibn hibaan ñett li jële ko ci sayyidatna aisha radiyallahu anha mu wax ne yonent bi dafa wax ne bokk na ci sëy li koy barkeel jigéen ja bu fa amee njaboot ay mbiram yomb lu baax yomb ko lépp yomb ko mooy can gu néew ak coono yu néew ci borom kër bi ñu koy may mu ña mu mu daj ci coono yu néew bañ cee ba bañ cee bari ay coono loolu dana tax soxna si yàlla defal ko barke ci sëy ba ba barke ba topp ak njabootam loolu nag moom la imam Malik daal sukkandiku te sëriñ bi itam ni mu waxee xadis boobu lay tegtala xadis ba mooy min yumnil mar'ati tashilu amriha wa qillatu sadaqiha ba tey yonent bi sallallahu wax ne xeetu sama xeet bi suñu borom lu yomb rek la leen bëggal waaye lépp lu indi ak jafe yàlla di leen koo bañal lool inna allaha taala radiya li hazihi al ummati al yusra wa kariha laha al usra kon lii ñuy wax naan daa bëgg lu yomb ndeke ñun xeetu yonent bi kon loolu yonent bi ko waxoon bu yàgg nee na sama xeet yi moom lu yomb rek lañ bëgg moom laa leen ñaanal ñu am ko kon ku la wax da ngaa bëgg lu yomb nee ko loolu de du du aw xas ndax ñun xeetu bëgg lu yomb lañ waru ñëw bëgg lu jafe ndax lépp dañ ko yombal wa ma ja'ala alaykum fi diini min haraj yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ba tey waxoon naa léegi na la ab sëy nangu nañu di ko fas te ak can du fa teew can googu ma la wax mën naa ñàkk ca jamono yañ koy fase waaye nag dañ ko fa tudd buñ ko tudd rek ni kaa am tafib daaj dikk te loolu danaa ci dikk léegi sëy yu baaxut lay bokk nañ ko wutal ab àpp tamit buñ ko wutali ab àpp tamit borom kiñ kiñ ji ku góor ki balaa séq ku jigéen ki dara na ko jox ak can seede tamit noonu seede sart la ci ab sëy waaye mën naa ñàkk fañ koy maye fañ koy maye kenn bañ ko mën na ko bañ a yëg waaye nag bala ñoo séq dara moom nañ wut mbooloo ñu seede na diw mii may nañ ko diw ndax seede li ci lislaam jublu mooy dindi tuuma li tax ñuy bëgg bu ñuy mayee nit ñi fekke ko mooy bu ëllëgee buñ gisee ñaar ñu ànd ci mbedd mi xel du ci ñaaw ba leen teg baat bu ñaaw te teg baat bu ñaaw daa garaaw ci lislaam lool ba mën a indi sax am mu muñ lay muñ lay muñ lay teg bu fekkee seede yi amoon na nag buñ gisee ñaar ànd xel rafet ci ba kenn du ci teg baat bu ñaaw loolu mooy xikma bi nga xam ne moo tax ñu yoonal seede yi moo tax nit ñi nit ñu baax ñi nga xam ne musuñoo xam li xew léegi musuñoo xam ñaari góor ak jigéen di ànd mayewuñ leen rawatina di wéet ak di dem di tukkee fu nañu dugg ko génn wax nañ ne Sëriñ Abdou Qadir radiyallahu anhu màggal gi mu fi nekk xalifa wax nañ ne bi màgg jàlle daa wax ne màggal gi de moom tubarkal la ndax ndax ndax ñi ñëw ñëpp ñu indaale seeni soxna koo gis mi ngi ànd ak soxnaam pour moom góor gu ànd ak jigéen rek sa soxna la war a mën a doon te loolu bañ ko bañ lu mel noonu am moo tax ñuy tere ñuy yoonal ab seede ponk ñetteel bi mooy soxna suñuy maye nañ seet moom sart yi ba xam daje na ko wala dajewut sart yi naa ko ba ko ñeenteel mooy buñ koy maye kilifa jigéen ji wala ki mu jox ki yabal na wax ne sama doom ji may naa ko diw sangam wala mu ne maa ngi mayel diw sangam doomam ji diw sangam loolu moom waxin woowu mënu ca ñàkk bu fekkoon dañu ñëw rek liyaarante kii liyaar na ko may ma kii liyaar na ko may naa la sëyit amu fa faw wax ji mu mënu cee ñàkk kiñ doon may bu fekkee mu ñëwal boppam wala niñ ko xamee ñu nga xam ne daa am ñu ko fay ñëwal ñooñu itam nañ wax ne may gi ko ko may nangu nañ ko bu dee moom mu a nangu naa ko bu dee ñu ko teewal ñu ne nangul nañ ko ko loolu rek moom bu amee sëy bi taxaw na donte dañ doon caaxaan sax sëy bi taxaw na fi ne bu doon kafantoom na sa doon ñu may naa la ko rek fi ne sëy bi am na nga ko adama doon kaf rek nag de yow yombal ko ko lool de déedéet lislaam day wax sëy bi taxaw na sëy moom ak fasee yam nanguur kafantu boo koy kafantu rek muy muy muy am bu ko defee xutba nag dañ ko cee sopp rek waaye doonul lu ci mën a ñàkk doonul lu ci mënta ñàkk xutba xutba mooy li arab yi tudd xutba mooy nga tàmbalee sant yàlla seede seede julli ci yonent bi ak waare daal di waare tuuti daal di door wax nag li la tax a jóg mooy sàkku ci kilifa gi mu may la wala mu may ki nga teewal bu noppee kilifa yi daal def xutba bi moom itam xutba boobu dañ ko sopp rek waaye doonu loo xam ne lu mën a ñàkk la kon bu ponk yi jeexee ñu ñëw ci façon sëy yu baree bari yoo xam ne dañu baaxut ñu koy site ngir ñu da ko bàyyi xel la ci gën a am solo mooy bu fekkoon am rëcc la mu am muy njuumte wala ñàkk xam buñ ko xamaatee ginnaaw bi lan mooy ab at niñ ko war a def loolu it day mat a xamaale la ca njëkk mooy can goo gii ma waxoon léegi na nañ ko canalu dagan bu fekkoon kii ñaan ci soxna ay keesi sàngaraam la indi na lii kan mooy can bi kon can googu baaxul nañ ko gàntu bu fekkoon def nañ ko ba napp door koo yëg kon sëy boobee nañ ko tas bu fekkee joteeguñ dara nañ ko tas bu fekkee nañ dara nag nañ nangu loolee mu ko canawoon tam araam tañ léegi na ko jox ko cane li ñuy cane ay moroomam tam doon lu dagan ba tey can gi buñ ñu ko wutalee ab app te app ba doon app bu ñu umpale man daal may leen ma ko danaa joxe nangam ak can waaye nag sama doom sàngam daa tukki kat amagut kayit saabu bu amee kayit saabu bu ñëwee dinaa leen ko jox te xamagut kan lay amee kayit loolu ba tey bu amee sëy boobu baaxut dañ ko war a dindiwaat bokk na ca sëy boo xam ni isin lu mel ni xiyaar mooy isin nga ne ku mel ni nga ne may ma may ma soxna si ma joxe nangam mu ne la may naa la ko nga ne ko nag waaye danga may bàyyi fii ak ñaari fan ma xool ba xam wala fii ñett fan ma xool ba xam damay damay damay nangu wala dama ko dellu si waatal damay damay gàntu loolu ba tey euh, sëy nangu ko amee rek sëy ba yàqu na wala ñu sartal ko sart boo xam ne bokkut ak li tax ñuy maye soxna. li mel ne naan ko ñu la koy may kat waaye guddi ba guddi nga fi ñëw bëccëg moom doo ko sañ a ñëw wala bëccëg dong nga fi ñëw waaye guddi doo ko sañ ñëw wala man ngeen a ànd kat waaye du ngeen dem du ngeen dem fii ak du ngeen dem faa sart yoo xam ni mën a caa ñàkk loolu tey ba ta amee yëpp ma la wax ay sart moom saa bu ko yoon yégee di dindi sart ba bu fekkee wéetaguñ ne dindi sart ba bu ñu wéetee nag day dindi sart ba bu noppi nag ñu orienté ko ratifié ko yàqu-yàqu boobu ca amoon ba tey bokk na ci sëy yooyu nga xam ne baaxul mooy weccoo sëyub weccoo comme ñaari xarit rek nga yow daal suñu diggante àgg na foo xam ne moom xam naa ne sax dama leen may sama doom duma la laaj dara yow itam nga jox sama doom duma la laaj dara ndax suñ diggante àgg na foofu loolu lislaam nanguwu ko ndax sart bañ waxoon ci eh, ponk bañ waxoon muy ak can amut kooku kon yoon du ko sëy boobu nag bu amee ci mu rëcc wala ñàkk xam lu mu yàgg yàgg yoon da koy tas donte ay doom judd nañ ci bu fekkee wéetagul nañ ñu tas ko moom soxna sa day dem loxoy neen kenn du ko jox dara bu fekkee wéet nañ nag dañ koy tas waa danañ ko jox cene ay moroomam mu door a dem yoonam ba ca topp mooy ñaar ñoo xam dañoo weccoo ci kii maye doomam kii maye doomam wala kii may comme yoroon wala kii maye comme yoroon ñoom ñaar. kenn ku nekk joxe ak can danga may jox ñaar fukki junni ma may la sama doom ji ma jox la ñaar fukki junni ma may sa doom ji loolu ba tey baaxul can am na waaye nag sart giñ sart da nga may jox nangam ma jox la nangam looloo yàq sëy bi moom itam dañ ko war a tas ci ki dañ ko war a tas buñ ko tasee nag léegi bu fekkee wéetagul nañ ko tas bu ñu wéetee nag dañuy bàyyi sëy bi mu continuer waaye lañ waxante woon ñaar fukki junni yooyee dañuy wax lu ko ëpp kenn ku ne joxe ko ki ngay maye ay moroomam lu ñu leen baaxoo jox can boobaa bu fekkee wéet nañ noonu la ko yonte attee ba ta topp ci xeetu weccoo yooyu mooy danga may may sa doom ma may la sama doom nga jox ma can man nag duma la jox dara moom ndax sama doom moo gën a rafet sa doom wala moo gën a yiw kooku ba tey ka nga xam ne moom joxewul dara kooku moom ab sëyam bu buñ wéetee ak buñ wéetut yépp dañ koy tas ki nga xam ne nag moom joxe woon na dara lam joxe woon dañ koy wax mu joxe lu ko ëpp wala mu joxe cani ay moroomam bu fekkee ba ca topp mooy sëy boo xam ne nii pas-pas bi moo baaxul kooku moom lu mu yàgg-yàgg buñ jotee dara bu buñ jotewul dara dañ koy tas bu fekkee yàggul boog damaa jom bu fekkee yàggul dañ koy tas bu yàggee ba am ñetti at nag moom na ko bàyyi mu continuer lu mel ni takk suuf lu xew ci jamono ji la takkub suuf nga ñëw di ñaan soxna na nañ ma ko may waaye nag sama soxna sa ca kër ga moom bu mu yàgg ba mu yëkku na yem sama diggante yéen yéen ñii seedekat kat mu bu mu jib kaw bu ko soxna si yëpp wala bu ko waa dëkk bi yëpp wala waa koñ bi wala ñëw tudd nga xam ne leen a fixé ne bu ñu ko yëg rek loolu ba amee ci sëy sëy boobu baaxut léegi nag gannaaw baaxul te yàggagul nañ ko tas bu fekkee yàgg na nag lu mel ne am na ñetti at kon nañ bàyyi sëy ba mu wéy waaye soxna sa ak borom kër ba ak ña ko seede woon ñëpp na leen yoon woo duma lu leen yar leen ba loolu buñ ko defati ba topp ci sëy bu baaxul mooy ab jirim ñu mayee ko jirim daa am sart yuñ ko wutal ci kilifa gi ko yor mu mayee ko ci noone ndax jirim lislaam da ko ñeewante fonk gis nga ko lekk àllam lim ci wax gis nga li yonent bi wax ana wa kaafilul yatiimi ka haatayni nee na maag kii yor ab jirim di ko toppatoo matal ay àqam ñu ñaar nii la ñuy jege ajjana nii la ñuy jege maag moom ca ajjana moo tax bu fekkee soxna si ñuy mayee jirim la baayam daa génn àdduna bala ñu ko maye nañ ci waxtaan ak moom ci teeg bakkanam ba mu wax ne man nangu naa maye leen may leen kooku nañ ko may koo xam ne am nawlee ma kuñ koy may tamit na joxe can koo xam ne xaalis lay doon te day teew te bala ñu ko maye nan dem ba ragal ne buñ ko mayewut këpp mën naa dox cànki caaxaan ndax mi ngi dëkk ñoo xam ne nii dañuy fo te mën nañ ko yóbbaale ci fo moomu ñu gaaw rawale ko ngir maye loolu amagul buñ ko maye nañ ca diisoo àttekat ba wala kilifa diina ga nekk ci may gi koy maye ndax kooku diisoo gi li muy jëriñ mooy mooy xool ba xam sox jirim bii war nañ koo maye wala waruñu koo maye agit it kiñ koy may naw leen wala du naw leen ndax sart mat na wala matut waaye diisoo boobu dañ ko dañ koo soppi rek waaye bu amutoon tamit nag mën naa bañ a wàññi dara wala mu dem ba jirim bi yor na alal joo xam ne buñ ko mayewut mën na koo jëfandikoo ba jeex te buñ ko mayee borom kër alal jooju mën naa sàmm ba tey mën na ko may borom kër ci anam googu ba ko ñetteel ci sëy yu baaxut yi mooy sëy boo xam ne pas-pas ba moo yàqu lu mel ni sëy bu amut kilifa wala sëy boo xam ne dañ ko wutal ab àpp li ñuy wax mariage temporel li fi xewoon li fi indi woon coow bu ci ci jamono yee ci ginnaaw ci réew mi benn waaye bu ne woon bu xëy rek daan ne jigéen nga sañ ngeen daje nga ne ko léegi dama laa bëgg takk fii ak suba wala fii ak ngoon ñu fas sëy bi suba jot wala ngoon jot nga ngeen def li ngeen def nga daal di koy bàyyiwaat sëy boobu mosoon naa dagan waaye yonent bi da ko araamalaat sallallahu alayhi wa sallam léegi daal sëy boobu am na bu ci baax am na bu ci baaxul bu fekkee soxna si moom yëgal nga ko ne dama lay takk ba àpp sàngam lu àpp ba yàgg-yàgg wala kilifay soxna si wax nga leen seen doom yi dama koy takk ba àpp sàngam sëy boobu moom mënut te baax saa buñ ko fasee ci anam ngoow tamit buñ ko war a dindiwaat la koy baaxal nag mooy yow yow yow góor gi kese kese yaay fas ci sa xol ne man kat damay takk jigéen ji fii ak ñaari at ma bàyyi ko wala fii ak weer wala fii ak nangam waaye bu ko jigéen ji xam bu ko ay kilifaam xam loolu bu amee dana dagal ndax loolu ruxsa la ci ñi nga xam ne dañuy dem tukki taggatam ba fa duñ mën a ñëw lu mel ni liñ eh, doo am loola yóbbu wala loo yi nga war a ñibbee jafe te mën nga boo fa népp boo deful loolu mën ngaa dox cànk caaxaan waaye yoon da lay may ruxsa boobu pour nga def loolu boo ko defee bu mu ñëwee ci fase ak it l'islam li jiitu fase sax daa wax ne ab sëy bu amee ci diggante góor ak jigéen nañ xam ne kóllëre gu rëy rëy dox na seen diggante fasal nañ leen ak buum jox leen war nañoo sàmm kóllëre googu bu baax sàmm fas-fas boobu ba dara du ko fecc ndax waa wa asiruhunna bil ma'ruf te alxuraan bi muy leeral kóllëre gi ak li dox diggante ci ñoom ñaar da ko wax waxin wu diis daa wax ne na libaasul lakum wa antum libaasul lahunna nee na ku góor ki soxnaam daa mel ni mbubb mi sol mbubu jege na nit lool te laaj na ab toppatoo lool waaye soxna si tam borom këram daan nañ mbubu am mbubam koddaay loolu wan na ne benn koddaay wan na benn lañ wan na seen diggante lu mat a toppatoo la naka noonu kon jigéen ñi war naa sàmm loolu ku góor ki war a sàmm loolu wala hunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf wala rijaali alayhinna daraja kon ñoom ñaar ñëpp war a ñoo muñ loolu bu baax di xam ne kenn ku ne di muñel sa moroom ci na doomu aadama munta mat te nit ki loola naqar ci moom rek war ngaa mën a am loola neex ci moom nga muñe ko loola naqari ci moom loolu la yonent bi daan wax ne ab jullit bu mu bañ jullit bu jigéen jullit bu góor mu bañ jullit bu jigéen mukk ndax bu fekkee daa am loola ci moom du ñàkk loola neexee ci moom ndax nit munta maase sikkile lépp kon la la neex ci moom da nga muñe la la naqari ci moom loolu Serigne Saliou daana ko wax lu bare bari ci ni mu daan yare radiyallahu anhu wa nafa'ana bihi daana wax ne gone yi ngeen di yor seeni melokaan day bari waaye melokaan wu leen ci naqar rek da ngeen koy muñee melokaan yi leen neex ci ñoom ndax mënuñoo ñàkk melokaan yi leen neex loolu itam ñaari way dencante war nañ koo sàmmante seen diggante bu baax a baax soxna ci sàkk ngërëmu borom këram lépp loo xam ne gis na ko mën a indi jafe-jafe seen diggante mu di ko wattandiku alxuraan sax wax ne bu jafe-jafe tàmbalee am sax nañ ci teel a jóg ndax bay bayal problème boo gis day tàmbali ndànk di màgg di màgg ba dijj ba rëy luy door a tàmbali nag nga nga taxaw ci effacé ko moo gën nga bàyyi ko mu doon na léng-léngeeral naqaree nga xam ne boo ko bëggee effacé moom ku ne dana ci amu yoon lu alxuraan wax naan wallaati taxaafoona nuzuuzahunna fa'isuhunna wahjuruhunna fil madaajih wadribuhunna bu fekkee gis ngeen problème tàmbalee am sa diggante sa soxna danga koy waxtaan ak moom waxtaanu biir néeg nga waxtaan ak moom wax ko sa bopp wax ko li yàlla wax ci suñ diggante yàllaa ñu boole du caa gën a ñun ñoo bëgg ànd rek ànd waaye yàllaa ñu boole ci aras lañ olof di wax ci aras lañ takke woon sëy bi léegi nag ñu ñaan ñëpp war a góor góorlu nangam nangam wax sa wax say waar. bu fekkee loolu def nga ko jëriñu dara dalay wax na da nga koy gedd bu guddi jotee da nga koy gedd bañu am ci moom soxla loolu man na ko taxa deltu gannaaw ci loolu nga ko doon waar te bàyyiwu ko bu fekkee loolu amul nag te nga yaakaar ne boo ko dumaa mën naa jariñ dara kon nga duma ko duma yi yem nag duma yi itam na la wóoroon dana jariñ dara waaye boo ko wóoroon ne boo ko dumaa nag comme léegi moom ay mbokk mën ñu sax pelante la yóbbu la police wut seen certificat médical boobaa nag kon boo ci amut yaakaar ne duma yi mën naa jëriñ dara ëpp naa def kon loolu mooy yoon yim jaar bu fekkee moom jigéen ji itam gis na ci boroom këram lu ko naqare na def ni soxna sa defoon alxuraan wàcc na ko waaw kumba daa am ku ñuy wax Muhammad ibnu Maslamata doomam ju jigéen joo xam ne Rafi ibnu Xudeej ji moo ko yoroon raafeex nag dem ba gis na soxna si dafa rëy wala mu gis ci daal yoo xam ne neexu ko ba mu bëgg koo fase soxna si daal di na ko dama bëgg ñu waxtaan mu ne ko bismillah mu ne ko damaa bëgg nga dimbale ma rek wax ma la naqare ñu waxtaane ko mu jeex loolu bi tey jigéen war na def noonu waaye ne ëpp mu fulla wala ci kër laa génne woon loolu mooy indi tas yu yooyu ba soxna soosu defee loolu alxuraan daa wàcc ne wa in imra'atun xaafat min ba'liha nusuusan aw i'raadan fala junaaha alayhima ay yasaalaha baynahuma sulha wa sulhu xayr kon loolu soxna soosu la ko alxuraan wàcce woon na ko noonu nga def kat ni kon aw yoon nañu noonu saa bu soxna si gisee lu ko naqare ci borom kër bi bu yooyu yépp bu amul nañ yónnee ay ndaw ci kilifay jigéen gi yónnee ay ndaw ci kilifay ku góor gi ñaari mbooloo yooyu daje waxtaane problème bi nga xam ne moo am ci diggante mu am ci néegu sëy bi boobaa néewaa na buñ ko waxtaanee lu alaf di wax réeroo amul ñàkk waxtaan rek am alxuraan daa wax yuwaffiqillaahu baynahuma kon yàlla dana leen déggoole déggoole ga nag tekkiwul ne bu ñu waxtaanee faw ñu juboo déggoole gi li muy tekki mooy yàlla dana def li gën mën nañoo déggoo sëy bi continuer bu fekkee mënuñoo déggoo te mën nañoo tàqali koo tàqali koo bu rafet loolu ci tawfiq bi wax yuwaffiqillaahu baynahuma la bokk bu fekkee loolu lépp na ñu dara nag l'islam day wax ne ku amul li nga bëgg am li fi sës gannaaw yooyu jéem nañoo lijjanti lijjanti munta sotti léegi na ko ku góor ki jéggal na ko fase foofu la fase di door dikkee fase nag day doon loo xam day dem ba ñàkk pexe rek ndax ab ànd moom yàlla du ko bëgg lool te bañ ak taqali koo abghadul xalaali ilallaahi attalaaq maa axallaahu shay'an abghada ilayhi min alxalaali min attalaaq yàlla li mu daganal fasal la ci gën bañ ndax tàqale gi mu tàqal diggante ñaari jullit moo tax yonent bu waxoon ne dee leen wattandi ko fase ba dem ba sës bu mënta ñàkk ndax saa bu góor fase soxnaam aras day yëngatu loolu day jaayu aras laa wala tutaliqu fa inna talaaqa yahtazzu minhu al-arsh kon li tax mu yoonal ko mooy axafu dara rey na rek dem ba amul li mu bëgg mu xool ñaari li ci gën a woyof ndax dem ba jigéen di déggootu leen ngeen kon nag di ko lor wala mu lay lor ngeen dem ba mën cee gaañante loolu nag taxali koo taxali koo rafet da koy gën a woyof bu ko defee bala maa dikk ci fase ma leeral ne fase l'islam doon lu lislaam sos lu fa lislaam fekk la avant lislaam bi am fase amoon na waaye nag organisation moo ci amutoon dañ ko daan defee nu leen neexe rek daanaka adduna bépp la fase amoon ba mu des ay benn benn xeet yu néew nit daana mere soxnaam daq ko génne ko te soxna su du ci am menn pexe laataa lislaam di dikk euh, li ñuy wax euh, gerek xeetu gerek ñoom fase deme na ci ñoom ñoo xam ne wutu luñ ko woon ab ab sart wutu ñu ko woon ab tënk-tënk l'islam nag fi mu wuteeg yooyu daa ñëw moom organiser ko nakat du jaage nag lu war a am la dañoo war a dem ba mu sës fi bu demee ba mu fës fi tamit nag nañ ko defee nii ak nii ak nii ak nii boo demee ci diine yi njëkkoon l'islam muy masihiya diine yi nasraan moom injil dafa wax ne fase daa araam da ko araamaloon moom diine njëkk yi dañoo wan soxna su bokkasee takk lu mën a xew bu ngeen dee rayante tamit moom sañu leen a tàggali ko daan na itam képp koo xam ne wecc na soxna bu ko kenn mayeeti soxna jigéen joo xam ne tas na tamit cib sëy bu ko kenn takkati ñoom noonu la ko yoona la woon boo demee ci yahudiya diinay siif moom daa da ko woyefal ba ëpp daa waxoon ne fase moom daa waxoon ne fase da koy yombaloon xam nga kee da teengal moom ne kenn sañu ko da araam kii nag da koy yombal lool na jigéen ci saa la neexee mën nga koo fase ba daanañ wax sax naan bu defee lu la naqari sax doonte jéggal nga ko da nga war a fase saa bu jàdd yoon nag da nga koo fase moom xam dañ koy yombaloon lool moom dañ daa wax sax bu jigéen gi boo ko yoree lu mat fukki at te amut ak yow doom da nga war a wàcc kon diine yi siif moom noonu la gisa woon façon l'islam nag bi mu ñëwee moom daa wax ne li ma la waxe woon léegi rek façon moom bëgg ko waaye nag du ko aayal du ko yombal moom daal nañ dem ba mu sës fi bu bawaa tamit da ko wutal ay atte baa wax ne ba bu demee ba fase sës fi wutal na ko ay atte fi ne fase am na koo xam ne araam na mu def ko araam na mu wacc soxna si ci kaw ay sart bu fekkee soxna si mën na mën na koo yor di ko dundal ci lu dagal te bu ko waccee mën naa am mu dem dox doxi caaxaan tànk caaxaan kooku araam na mu koy wacc da koy téye rek bu fekkee tamit soxnaam si daa toll ci jamonoy gis baax araam na mu di ko bàyyi bu ko bàyyee sax yoon da koy forcer ci mu jëliwaat ko ndax Abdullah ibn Umar defar na ko jamono yonent bi sallallahu bi ko waajuram Sayyidina Umar laaja yonent bi yonent dafa mer lool keroog na ko demal digal ko ne ko na ko jëliwaat bu ko jëlee ne ko téye mu laab ba gis baax ba laabaat boobaa nag bu ko neexee téye ko bu ko neexee bàyyi ko kon yoon da koy forcer mu jëliwaat ko bu ko bàyyee ci jamono yooyu forcer ga mooy da koy wax ne ko da koy jëliwaat wala ñu wala ñu tëj la kaso bu bañee ñu tëj ko buñ ko tëjee ne ko da nga koy jëli wala ñu boole la ci du la duma ci kaso bii bu bañee ñu di ko duma di ko bàcc bàccal bu fekkee nag bañ na duma nañ ko duma mu bañ yoon na ko tes naa ko far force yoon na ko fay la dinaa ko bokk fay la dinaa ko far force yoon day dem jëliwaat soxna si far force jëliwaat sëy bi boobaa nag kon day saña seqaat ak moom la mu seqoon ak moom baatu yooyu daal fi nga xamee ne fase bokk da fi muy dagane ak fi ñu koy soppee am na foo xam dañ koy sopp bu fekkee soxna si day dox tànki caaxaan sopp nañu borom këram jéggal ko bàyyi ko wala boog daa bàyyi julli wala mu bàyyi jaamu yàlla nga soññ ko ci soññ mu të kooku sopp nañu nga wàcc ko waaye nag doonul lu war de lu war ak lu ñu sopp bokkul am na ko ko ku ko jàmmatu yonent bi ne ko sama soxna de moom day dox tànk caaxaan rek toog yonent bi ko bàyyi ko mu ne ko ah dama koo bëgg di mu ne ko kon nag nga téye ko kon bu dee def luñ ko tere lu mel ne ñàkk julleeg ñàkk jaamu yàlla ak ñàkk nangoo jàng xam diineem dañ koy sopp waaye nag bu fekkee loola bëgg nga ko ci muy bi te mën koo wéyale doonu loo xam ne farfos koy wàcc fasam min mooy fasam sunna fase min daganal day doon ñaari fase fase mu tege ci sunna ak fase moo xam ne bidaa bidaa la mooy bidaa fasam sunna moom juróom benn sart lay am mooy na nga ko wacc benn yoon te boo koy wacc na nekk ci ak laab goo xam ne séqu leen te dara boo ko ba ca mooy na ko fase fase mu mat sëkk bu naan ko fase naa la genn wàllu fase wala fase naa la solu su fase fase bu doonee ñetti xaaj fase naa la benn xaaj bi loolu yoon du ko nangu saa boo ko defee da koy mottali ba mat sëkk tey na fase soxna si lépp waaye bu naan ko fase naa sa sa loxo bi wala fase naa sa tànk bi loolu tamit yoon du ko du ko nangu bu ko fasee tamit li fekk iddaam jeexul benn fase moom bu mu ci dolliwaat beneen juróom-ñeent yooyu mooy fase mi tege ci sunna juróom-benn yooyu bu ci benn manqué nag fase moom fasan bi daa la yi ma wax léegi rek fasan bi daa nag ñii dañu daa daa araam ñii dañ koo sib fasan bi daa day sib ñaari xaaj bu araam ak buñ sib ñu ne daa araam ñu ne dañ koo sib ponki fase ñeent la mooy fase ko takk soxna moo koy def soxnaam waaye koo yurut mënu koo fase kii fase tamit day ànd ak xelam koo xam daa wér di wér di xel kooku munta fase kilifaam moo koy faseel waaye moom bu fasee du kont mu kàllaf lay doon gone gu am soxna goo xam nekkul mu kàllaf bu fasee fase mi du wér kilifaam moo koy defal loola dañ koo yéer ab jullit lay doon kon day ànd xelam xel moomee nag la ko tàggaleeg moom dañ koy seet bu fekkee lu ko yàlla teg la ak wérad la bu fasee fasama du wéy du compte bu fekkee nag la ko tàggaleeg xelam lu araam la jëfandikoo lu mel ne daan naan loo xam ne ku ko naan da ngay màndi ba tàggoog sa sago comme mu naan ko ba tàggoog soxnaam daal di tàggoog sagoom wàcc soxnaam wàcc googu day compte bu fekkee nag lim naan doonu lim jëfandikoo doonu lu ñu naan waaye ay doom yi ñuy màcc la lu mel ne dorog bi ñuy màcc wala suguf ñuy fóon loolu moom day doon ñaari xaaj bu fekkee da cee jëfandikoo loo xam ne ku ko jëfandikoo mu tàggal la ak ko ca jëfandikoo bu fasee soxnaam day compte bu fekkee lam ci jëfandikoo nag lu yem la loo xam ne baaxoo wut a tàggali nit ak sagoom mu jëfandikoo ca far yàlla dogal mu tàggale ko ak sagoom fase ma du wér fase ma du du kon loolu mooy bu fekkee nag lu lu lew am soow naa naanoon rek mu ëpp wala mu naan ay comprimés far mu bilibande ko ba ba tàggale ko sagoom mu fase soxnaam kooku ba tey fase ma du compte ndax li ko tàggaleeg sagoom du dagan la ba tey buñ ko forcé ci fase fase ma du compte kenn ñëw na ko forcé ko na ko fase si la mu ne wax na wax ne fase naa ko boobu jubluwu ko ci ndax fase bokk na ci ponk yi da ko ciy jublu yow mi ko wax waaye kon force jubluwu ko ci koo xam dañ ko forcé ci tëññuloo ko lu mel daa waatoon ne tey de bu ba génnee kër gi rek wàcc naa sama soxna si am ku ñëw yenu ko génne ku kër gi forcé ko ci génne kër gi kooku du tax soxna am uh, uh, tas ndax génn kër gi jubluwu ko ci bu ko defee ay donc fas tamit dañ koy wax dañ koy wax mu leer naññ wala mu ñu gaarawaale ko xam nga ñun suñu aada am nañ façon façon boo xam dañuy wax baal naa la wala jéggal naa la wala may naa la sa baat wala ku la may gura na nga yëy wala wàcc naa la yooyu yépp ay waxen la yoo xam ne bu amee rek façon daa daal di compte xeeti façon yi ñett la fase moo xam ne moom sëy bi la daa yolom waaye tasagut fase moo xam ne sëy bi daa yang rek waaye tasagut loolu la ñuy wax fasem fayle kooku lu fekk idda ji jeexul boroom kër gi mën naa dem jëliwaat ko bu fekkee génnoon na kër ga te warut a génn kër gi soxna si buñ ko bàyyee fase moo xam ne fasam fasam fay la la mooy léegi am fase moomu am mer la mu rek mu fi moo xam ne kenn ko day téye sa bopp bu demee nag ba àpp bi jeex te mer mi giifut fase mi sëy bi door a tas waaye biir àpp bi nag bu ci mer mi giifee sëy bi continué waat daa taxawoon rek daa di continué waat arrêté rek lañ koy def waaye du jeex ba faa ba baa idda ji jeex dana ñëw ci idda léegi kooku mooy fasam fay la fay la nag bu ko nit ki def na wut ay seede yu seede ne fay la na ko ndax bu ko wutut daa di koy fas boppam nii rek mën naa faatu wala jigéen ki faatu boobaa seen wàllu donnante mën naa am ay jafe-jafe ndax nit ñi bu ñu xamutoon ne fay la ne ko donnante du mën a am seen diggante bu fekkee idda ji jeexoon na ba idda ji jeexagul moom donnante bu da am problème waaye ba idda ji jeexoon te wutul ay seede fay la ki boobaa donnante bi mën nañ koo xañ jigéen ji te waroon naa am wala ñu jox ko ko te fekk wërtu na am ñaareelu fase mooy fase moo xam ne moom réparé wees na ci moom dañ koy takkaat takk gu joxewaat can gu yees fase googu nag benn mu fase ko fase moom nga xam ne fasam fayle la ba idda ja jeex ba idda ja jeexee rek saye mën nañu ko war a fasaat canaat ko wala fase xam ne soxna si moo ko sàkk loolu la wax ñaan baat ñaan baat soxna soo xam ne moo ñaan baat benn daa jël alal ja ku góor ki defante moom mu fay ko ko ñaan ko baat wala boog sax mu ñaan ko baat te fayut alal bu fekkee ñaan baat gi góor gi da koy bu ko fayee alal góor gi wërta jël jooju bu fekkee nag lor waralu ko moom moo bëggatul sëy bi kon na rek mu ñaan baat kooku moom ba tey mën na koo jël alal jëm ko fay sañ na tamit nag ñaan baat te du fay alal kon fase moo xam ne jigéen jee ko sàkku fas moom day tas fay la du ca mën a nekkaat faaw rek buñ ko bëggaatee dañ koy doxaat takkaat ko canaat ko ba tey fase moo xam ne àttekat bi moo ko fase wala kilifa diina ji wala kilifa yi ko tekkoon ko tas fekkee ñoo ko tas takkaat rek moo ko mën a defaraat waaye fay la mënu ca amat xanaa leen li tax ñu tas ko mooy ku góor ki daa amul lu mu ko dundale ñu tas sëy bi jigéen ji dem jàpp idda laataa idda ji jeex ku góor ki am lu mu ko dundale boobaa kon gannaaw idda ji jeexagul may nañ ko sañ-sañ mu dem jëliwaat ko duñ ko fasaat duñ ko canaat wala mu giñoon giñoon ne lu ëpp ñeenti weer du ci séq ak soxnaam dara kooku yoon da koy wax na ko ñeenti weer la yoon maye léegi nag li ko ëpp moom da ci dellu gannaaw kafaara sa ngiñ boo ko deful yoon da koy tas bu ko defee ba yoon tas ko nag idda ja bu jeexagul mu nangoo kafaara ngiñam te bàyyi loola delluwaat gannaaw boobaa ba tey fay la dana mën a nekk moo na fiin faa u fa inna allaha ghafurun rahim ba tey koo xam dañ koo fase te joteeguñu ak moom dara kooku it mënees su koo fay la jawaat kuñ mayoon soxna joteegut ak moom dara wàcc ko takkaat rek lañ ko mën a def waaye mënees su koo fay la jawaat isaa nakaxtumul mu'minaati summa talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum alayhinna min iddatin ta'taddunaha fase nag ñu ma ko waxe woon benn ku góor ki wax ko waxin wu leer naññ wala mu gaarawaale ko jigéen ci waxin wu leeru moom leer na wàcc naa laag fase naa laag bàyyi naa laag yépp ci la bokk gaarawaale gi nag moom nu mu ko ko mën a gaarawaale bu fekkee fase la ci jublu rek fase la donte da ko waxoon na ko may ma ndox ma naan te fekk da ko ci jublu wàcc naa la sax boo ko joxee bëtum ndox bi rek fase mi am wala lu mel ni génnal sama kër loolu bu ci jublee fase fasalee bokk wala boog lu mel ni mën ngaa dem seen kër ñun dañ ko def amee jafe na soxna si mën ngaa dem seen kër ngaa dem seen kër nag ba ma lijjanti kooku dañuy laaj ku góor ki ba xam fasala ci jur wala déet ndax xissa boobu xewoon ci Ka'b ibn Malik biñ defee ñoom ñett ñooñu te yonent bi wax nañ leen gàddaay te wax leen ne leen nañ yebal seeni soxna nañ bàyyi seeni soxna beru ko nañ nañ nañ nañ seen bopp ci seen soxna biñ ko waxee Ka'b ibn Malik daa laaj ne loolu fasale doon wala dama koy wàcc wala bokk doon ak wàcc biñ ko laaj yonent bi yonent bi daan na nee leen ko dama ne ko mu téye boppam ci rek booba da koo wax ne ko demal seen kër ba yëfee lijjantiku ba demee seen kër jàpput ida defut dara kon foofu lañu xam ne demal seen kër moom boo jubloo fasal du ko doon boo ko jubloo nag moom la koy doon ba tey fase dana nekk loo xam ne dañ koy acc dara lu mel ni tey nga mere soxna si ne ko yow daal tere naa la nga génn ba tay waaye saa boo génnatee rek na nga xam ne wàcc naa la kooku saabu bu génnee rek yow nga xam ne sëy ba foofu la yem ndax li nga ko sar li ko ajoon am na ba tey koo xam ne daal wax soxnaam na ko wàcc naa ne wàcc go wàcc gu dog moo xam jotu nañ dara moo xam joteguñ dara ba tey façon moomu day bi bu fekkee tamit doo wax na ko yaa moom sa bopp wala moom laa fase man maa ko moomoon waaye moom la naa la ko léegi kooku moom soxna si balaa jotaay baa tas na wax lu leer naññ ba xam liñ ko moomalem jël na ko wala jël dañ ko wax ne ko léegi yaay xool ba xam yaay fas se bopp wala yaay baay balaa jotaay baa tas na wax ne fas naa sama bopp boobaa nag boo waxee fas naa sama bopp ñetti yoon bu neexee borom kër bi mën na ko benn yoon laa soxla laa jublu laa jublu waaye jublu ma ñetti yoon yooyu bu dee da ko wax nag na ko léegi am na fase fase moo xam da koy wax ne ko tànn loo naa la nga doon sama soxna wala nga bañ koo doon boobaa nag moom soxna si benn la war a mën a wax ci josaa jotaay ba mooy ne ko tànn naa doontuma sa soxna boobaa da doon sëy boo xam ne nii tas na dee ko ma a baax de saw di rek mooy ma nga nekkaan ndax ñetti fas lañ ko mën a jàpp ku góor ko bu naan ko jubluwuma ci woon loolu jubluwuma ci woon ñetti fas yi tamit loolu da ci jariñ dara faw ñetti fas lay doon ba tey fase nangu na nangu na yónnee ndaw walla bind ab leetar walla bind message man nga koo message jigéen ji wala nga bind ko ko leetar wala nga yónnee ndaw bu fekkee da nga yónnee ndaw moom ndaw li bu àggee bu àggut yëpp jeex na bu ndaw li doon dem ba nga yónni nga yónni ko Touba mu dem ba Misra wala Daaru Rahman bi suñu fàll astadiëy nga woo ko téléphone na ko far ko bàyyi déedéet bay wéenu mbuus bu xasee départ ba dem rek moo xam àgg dama xam àggut fase ma am na bu fekkee da nga ko bindoon leetar jox ko ko nag war koo jox jigéen ji nag saa li fekk jigéen ji jotugu ci bu la neexee delluwaat ci ginnaaw na woo ko ko bàyyi moo xam jigéen jotugu ci wala kilifaam li fekk jotuguñ ci rek fase mi day daal di du compte waaye buñ ci xasee jot moom compte bu fekkee ba nga koy bind nag da nga caa àndoon ak dogu lii daal moom moom wàcc naa ko daal koy bind ci dogu kooku moom doo ko mën a fommaat boo mu doon ak dog nag mën ko bind ba ci nga xottite ko laa da nga koy jox kenn laa nga koy jox wala nga jox kenn mu ko yëti àggagul nga delluwaat ci ginnaaw loolu mën naa nekk bu ko defee ma jeexalee ñaxaj da muy diir bi nga xam ne euh, bu ñu bàyyee soxna si moom lay toog door a sañ a amaat borom beneen borom kër loolu itam xikma bi ci nekk mooy gannaaw moom amoon na borom kër te ab ànd doom dana ciy faral di juddoo kon bu ko bàyyee nañ ko bàyyi mu toog diir boo xam ne kee ko bàyyi ndax am na jële na ci ab ëmb wala jëlewu ko ci. bu fekkee jëlee na ko ci danañ dikk leen ci àtte yi bu ko jëlegul nag ñu wax ko boo xam ne bu ko toogee danañu wër nañ jëlewu ko ci boo am mën a dem bu amee keneen ku ko bëgg nag mu mën koo ñu mën ko koo may ak ñi nga xam ne tamit bu ñu leen bàyyee toogaay boobu di ko di di xaar du ko jar du ko jar ci ñoom kooku idda waru ko ak kuy iddawu tamit lan la war a wattandiku idda am na ñetti ñetti ñoo koy sabab ñetti ñoo koy sabab ba ca njëkk mooy soxna soo xam ne borom këram daa faatu faaw mu iddawu mooy li ñuy wax muuru ñun wala liggéey danañ ci dikkaleeg nan la koy defee soxna soo xam ne borom këram da koo wàcc da koo fase kooku itam mu toog diir boobu ak sëy boo xam ne dañ ko tas sëy bu baaxut tas ko kooku it faaw dana ca am idda xeet la jigéen ñi ñetti façon lañ ci bu ñuy iddaw soxna si nga xam ne. nekkul mag lool waaye nekkul ndaw lool daa ne ci diggante bi ndax kooku nga xam ne mi ngi toll ci gis baax ak gis baaxam weesoo gut soxna soos bu ko boroom këram bàyyee te fekk lislaam waxoon na ko nan la ko war a bàyyee la ca gën mooy mu bàyyi ko ci ak laab goo xam ne jotu jotiwu caag moom dara bu boobaa nag laab googa bu gisee yeneen ñaari mbërëg ci kanamam rek ba laabaat rek idda ji jeex na salaasatu quru wal bas na bi anfusihinna salaasatu quru ñetti laab laab googu da koy weññi walla ndax jotuwut ak moom dara bu demee ba laab gi jeex mu gis baax laabaat ba gisaat baax balaa bëgg ñetteel ñetti ndaayu ba amee rek idda ji idda loolu lu toll noonu la iddaw ki nga xam nag moom day doon gone goo xam ne àggagul ci gis baax wala mag mi nga xam ne weesu na gis baax kooku bu ko boroom këram waccee ñetti weer lay iddaw walla i lam yaxin na walla i lam lam ya is na ñaar ñooñ ñoo bokk atte ke ca topp ñetteelu soxna si mooy soxna si xam daa am bu boroom këram wacc ko kooku moom am doom fekk amul doom rek iddaam jeexagut bu amee doom nag lu mu jege jege idda ji jeex na fekkoon dañ ko borom këram da ko may baat ci suba gi ngoon gi mu am ci doom kooku daan jeex na bu subaa bu gisee borom kër bu ko neexee ñu may ko ko ki xam ne dañ ko fase tamit daw ci ay laab bu fekkee mi ngi gis baax bu normal kooku ñett laab yooyu mënut a ñàkk donte sax bu gisee baax bala ko gisati day yàgg lool ndax dañ ciy wuute am na ñoo xam daanaka am mu ne benn yoon mën nañ ko cee gis ci lu ñu yàlla binde boobaa nag kooku li muy yàgg-yàgg faaw mu toog ñett laab yooyu wala koo xam ne day nàmpal nga xam ne bu ko gisee bala ko gisati day yàgg kooku itam bu iddaw mu toog ñett laab yooyu koo xam ne ak wérid yoo tax muy yeex gis baaxam di yeex wala koo xam ne deret jeneen di dut deret baax da génn ci moom doon jàngoro ci moom te mënu koo xàmmee ak dara baax bi ba xam lii ci ci jàngoro ja la bokk wala lii dara ci baax la kooku moom ba tey xalil nee na bu fekkee sabab waralu ko xàmmewut ñaar deret yooyu te yàllaa ko ko bind wala boog deretam daa yeex wala tawata ko waral kon juróom-ñeenti weer lay daw kooku nga xam ne xàmmewut ñaar deret yi juróom-ñeenti weer la i daw juróom-ñeenti weer bu jeexee mu dëkk ca ñetti weer yoo xam ne moom lay daw juróom-ñeenti weer yi da koy wóorlu ndax juróom-ñeenti weer xam nañ ne ëmb ci la baaxoo diire ci bu juróom-ñeenti weer yi matee nag te gisul yëgut ci moom ëmb mu toogaa yeneen ñetti weer yoo xam ne mooy door doon idda ji kon juróom-ñeenti weer yi néggandiku lay doon ñetti weer yi doon idda am na ñuy boole lépp nag na menn at rek lay doon day toog menn at koo xam ne nag dañ ko fase tamit gis baax waxtu baax wa jot gisu ko day toog rek ba am lu ko wir ci ne ëmbut benn saa bu gisee baax mën na caa sukkandiku xam ne kon ëmbut wala boog mu mat mu toog lu mat juróom-ñeenti bu juróom-ñeenti weer yi matee nag te ba léegi mi ngi sikk sàkka ba xam ëmb na wala ëmbul kooku day toog àpp bi gën a yàgg ci ëmb àpp bi gën a yàgg ci ëmb nag nee na ñi naan mooy ñeenti at ñi naan mooy juróomi at bu toogee loolu moom dana ci xam lu ko leer nañ ki nga xam ne moom borom këram dafa faatu iddaam daan muy doon kooku ñeenti weer ak fukki fan lay daw moo xam borom kër ba wéet na ak moom moo xam dañ ko ko may jotti wéet ak moom far génn àdduna faaw mu muuru ko ñeenti weer ak fukki fan. bu ko defee loolu itam ma bi tax ñu yoonal ko noonu dañoo wax ne ab ëmb balaa yëmb. di manifesté wu ba ñu xam ne ëmb am na faaw day mat ñeenti weer moo tax ñu ne bu borom këram faatu ne toog ñeenti weer boobaa dana dana yëg ci boppam ba xam jëlee na ci ëmb wala am na ci ëmb wala amewu ci ëmb fukki fan yi li tax ñu dolli ko mooy weer mën naa am mu manqué moo tax ñu dolli ci fukki fan ngir lu gën a wóor bu amee bis yu manqué fukki fan yooyu bis yooyu mën koo mottali moo tax ñu ci dolli fukki fan yooyu wala boog am na façon ëmb yoo xam ne dañuy yéex a yëngatu. mën naa man ñeenti weer teg ay fan ñu door a yëngatu loolu dañ ko cay bàyyi xel moo tax fukki fan yooyu lislaam ko ci teg ki nga xam ne nag borom këram daa faatu muy iddawu kooku war na caa boole di ñaawlu li ñuy wax ñaawlu ñaawlu nag mooy bàyyee defaru bàyyee toilette soxna si borom këram faatu diirum ñeenti weer yooyu ak fukki fan yooyu bum ci defaru nay sol solum yamamaay bu mu diw luy xeeñ kenn mel ni màndarga daal mu wane na rek kii mi ngi defar ci jëmmam ji dara ci boppam ci wàllu wàllu lu mën a indi diggante góor ak jigéen loolu na ko wattandiku loolu mooy ñaawul loolu rek mooy ñaawul nag waaye bi bidaa yi ñu ci dugal yépp bokku ci kuy ñaawlu mën naa dem marché ba mën naa doxi soxlaam liñ ko tare mooy bu mu fanaan àll bu mu génn génn bu sori lool lool lool waaye nag yi ci xew léegi di teg ay paakaak di yeex a julleeg loolu moom lu araama araam sax la am na ti ñoo xam ne jullit timis wala jullit suba bu dee muuru dañuy bàyyi ba muxtaar mi jeex takk ak dër dër koo julli loolu moom bakkaar bu ko gën a màgg mënu ko mënu koo passé wala ñu naan la da bàyyi jëw jëw moom ku ku borom këram di dund dañ ko ko bàyyiloo di jëw ku borom këram di dun tamit dañ ko bàyyiloo ku borom kër dañ ko bàyyiloo kon muuru ak bàyyi jëw wuute jotewuñ dara doo wax doo dugg sa yoon nekkut ak melokaan ñu ci wax yépp moom lislaa moom laataa borom këram di faat dañ ko tere woon niñ ko teree ñi nga xam ne amuñu borom kër ak ñi nga xam ne seen borom kër a ngi loolu lañ indi woon ci tomb yi ñu doon jéem a taxalaatu di jéggulu borom xam-xam yi fi teew maa ngi gis sëriñ Xaadim mu sëriñ Musaa Xabsa ak sëriñ Ahmadu borom xam-xam yi fi teew yépp ak sëriñ Amdi Mbàkke ma àndal mu jóge Tuubaa nga xam ne dañ doon jéem rek di ñaan suñu borom. dolli ñu ndimbalam ak tawfeexam u barkeem ci barkeb Serigne Touba asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. jërëjëf Serigne Cheikh ci waxtaan wu am solo yi nga xam ne moom nga ñu andil tey te moo aju ci néegub sëy ak lépp loo xamante ne euh, aju na ci ci wàllu charia te nga andi ko ci anam goo xamante ne anam gu matale la anam gu leer la tamit teg ci. te lépp tënku rek ci ni nga xamante ne noonu la ko shari'atul islamiyya tëdde kon ci turu muassasatul Wafa di xoxo fi iman ñu ngi lay sant cant goo xamante ne am na fu tàmbali tàmbale waaye xam naa ne ñu jéggul rek ci mbokk yi nga xamante ne ñoo fi indi ay laaj yoo woon ci waxtaan wi ndax dafa am ay laaj yu bari yoo xamante ne ay mbokk dañoo sàkkoon ñu leeral leen ko te mu aj ci wàll fiq te juróomi fan yi ñu waxoon ne tey dañ ci tontu kon dañuy jox sëriñ kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss Mbacké su ko defee mu tontu ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan yi tamit incha allah dis na ko jox comme ci wàllu fiq la dis na ko jox sëriñ Abdou Khoudoss su ko defee dana ci gëstu incha allah fan yii incha allah dana tontu ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci waxtaan bi xam naa ne ba tey ñu sàkk ci mbokk yi rek mbokk yi nga xamante ne ñooy bind laaj yi ñu koy bind ci anam goo xamante ne dana xaw a leer ci ñi nga xamante ne ñoo koy jàng nañ euh, ni ñu koy dindee mu nekk anam goo xamante ne anam gu leer bu neex a jàngale nekk kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Khoudoss su ko defee mu ñëw ci laaji yi nga xamante ne moo fi doon ci fan yi ñu weesu a'udhu billahi a shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ta'ala ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa wa wa sallama taslima mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar ci weer wu tedd wi di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen tey ñaan yàlla mi am jàmm te kum ko defal nga am ko yàlla noonu yàlla dolli jàmm ñaanal sunu kilifay diine yàlla yàggal leen fi lool te ànd ak wér oustaz Cheikh Diouf ñu ngi lay sant bu baax ci waxtaan wi ci turu mu assasatu Wafa bi huquqil iman waxtaan wi am na solo lool te loolu laaj yi firndeel na ko waaye ni ñu digge woon mbokk yi ni tey jii ci laaj yi fiq yi lañuy ñëw rek dañuy jëkkanteeg waxtu yi lu ñu ci waxtu yu may rek ñu egsi ci laaj yooyu incha allah sëñ Abdul Xudus mbokk mi ne na ginnaaw bi mu rafetloo waxtaan wi dafa doon laaj ki nga xam ne dafa woor ba yàgg ba ngoon mu dog koor gi te tëyu ko muy laaj ndax day continuer ba koor gi jeex mu fay ko wala day dog asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu euh, ustaas ñu ngi rafetlu bu baax waxtaan wi ci oustaz Mohamed sëñ oustaz Diouf waxtaan wu leer wu am solo bi mu ñu dikkal ci nikaas di ñaan yàlla dolli ko tawfiq ci liggéeyam laaj bi nag mooy bu fekkente ne nit dafa woor dog te teyu ko benn mu jamuj walla mu fàtte kon bu boobaa day continuer jàpp ndax ormay weeru koor wi te bu koor gi jàllee mu fay ko fay bis boobee mu dogoon loolu mooy àtte bi ci ngirum Malik mbokk mi mu ni damay laaj dañoo wax ne ku amee booru koor sàggan fayoo ko ba weeru koor wi si soo koy fay dangay boole fay ak joxe mudd muy laaj ba xam waajooju bu fekkee dafa sàggan ba weneenu koor weneen weeru koor ñëwaat ndax kon mudd ba day yokk wala du yokk ustaas lislaam naa mabniyun ala naqli la ala munasabati al aqli dafa bëgg attewoo ci xel moo tax mu jàpp ne mudd yi ñuy lale boo fekkee da sàggan ci fay sa bori koor ba koor dellu ñu ne la danga war bis bu nekk booy woor nga leel mudd am miskin ba ba weer way mat bu fekkee da ngaa sàggan ci fay weeru koor ba weeru koor wu dellu si boo koy fay noonu ngay lelee moom nag mu defee ne boo sàgganaatee ba waneen weeru koor dellu si mudd yooyu da loolu atteem la bëgg a si waaye euh, fuqahaw yi àdduwuñ ci kon li ñuy yam rek mooy mudd moomu nga xamante ne moom lañ digle te bañ caa dolli dara ci bis bu nekk sàggan ci fay weeru ba weer wu dellu siwaat kon ki amee booru koor sàggane ko ba koor gi dellu siwaat buy fay da cay booleeg di lele donte ñaari koor wala ñett jàll na ginnaaw ba it mudd bi mu fa bi mu doon joxe rek moom lay joxe kon loolu leer mag màggal waaw sëriñ bi ki day laaj moof day laaj mu ni lan mooy attey màggat mi nga xamante ni dem na ba ak magam mayeetu ko mu mën a koor ndax kon. ban atte lañu atte ci moom moom màggat moom màggat mi nga xamante ne dafa dem ba tële mënatuta woor wala koor di ko sonal lool kooka lislaam may na ko mu bañ a woor waaye day lele bis bu set am mudd ñeel miskin sopp nañ ko warut sax waaye dañ koo sopp ci ngirum maalik rek mu lele bis bu nekk ginnaaw moom mënatut a fay te lott na ak mag dab na ko léegi kon day def bis bu set rek mu lele am mudd mudd nag mooy bar ci loxo yonent bi sallallahu alayhi wa loola lay lele bis bu nekk waaye duutu woor moom mag moomee ndax mënatut a fay jërëjëf mbokk mi nee na da doon julli mu dem ba ci biir julli gi mu fàtte ne jàpput woon muy laaj ndax julli ga baax na wala baaxut da doon julli ba ci biir xelam dem ci mu fàtte ni moom jàppul jàpp dafa bokk ci sart julli shartuha al istiqbaalu tuhurul xabasi wa satru awratin wa tuhurul xadasi bu dee tuhurul xabas moom bokk na ci ay shartam nga fàttaliku ko ak it nga am kàttanuk mën a setal sobe soosee taq ci sa yére wala ci barab bi ngay jullee seenub safaan nag mooy tuhrul xadasi mooy laabug toj laabug toj moom dafa mënta ñàkk cig julli saa yoo jullee te laaboo jàppoo wala nga amee am toj bu boobaa julli ga day yàqu saa yoo ko fàttalikoo rek julli googee da nga ko war a fay boo ko fàttalikoo ci biir julli gi dangay dog julli gi wallaahu alam kii moom nee na day sàkku ñu ko sangu farata la doon laaj mu ne ndax ci wépp wanag lañ ko mën a defee wala ba ca topp muy laaj ne sangu farata moom ndax jublu penku da cay lu ca mënta ñàkk wala déet. sangu ak laab mënees na ko defee ci barab bu nekk salle de ak fu mën a doon boo fa sangoo farata cangaay la wàññiwu dara. sartu ñi ci it jublu penku noo mën a taxawe rek ba sangu tam jàppandi ci yow. addiinu yusrun yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul usra mbokk mi nee na kii dafa dugg ci lislaam waaye soxnaam tuubagul mu ne kon ndax mën nañu continuer ñoom ca sëy ba ñoom ñaar wala nan la ci islaam atte ku tuubagul mënee ko yow mi nga xam tuub nga dib jullit mënoo koo kontine mu nekk sa soxna boo tuubee sa soxna nekk ab yéefar da nga koy jàppal euh, da ngeen di tàqalikoo waaye su fekkente ne nag nim mu laajee dafa wax ne moom soxna si du yéefar waaye ab katolik la bu boobaa man mën na ko man mën nañoo continuer di sëy ñoom ñaar ndax nikaaxul mushrikaat nikaaxul kitaabiyaat dagan na ci lislaam waaye ab yéefar nag moom mm, moo dëgganuta euh, continuer di sëy ak moom